fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi al haadi wal ishriin fi baabi alxaadi wal ishriin baabun fi tacaawuni ala albirri wattaqwa kon insha allahu taala tey bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala ñu war ñu war jël kii bu bees muy chapitre bu bees comme ni nga xamante ne <coughs> noon lañ ko woon ci jataa bi ñu génn walillahil hamdu wal minna jeexaloon nañ li nga xamante ne mooy chapitre vingt bi ci garab gi ci tool bi muy garab gi nga xam ne moom la ñu al imaam daal di woon gaaral présenté wu ñoon présenté woon ñu ko te doon wax ci li nga xamante ne nii mooy tegtale ci yiw ak woote jëme ci yiw wala woote jëme ci càngute xadiis bi ñu mujj woon gis mu doon Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu jeune boobale bokkoon ci aslam mu doon xadis numéro cent soixante-seize tey nag comme niñ ko waxoon ñu jël garab gu bees ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum mu ne baabun buntu alhaadi wal ishruun benn ak vingt muy vingt et un ñaar fukk ak benn mu ne baabun buntu i taawuni ci dimbalante alal birri ci giiw wa taqwa ak ragal yàlla waaw bi wax dimbaliwante ci yiiw ak ragal yàlla mu ne qaala allahu taala qaala wax na allahu borom bi taala mi nga xamante ne moo kawe te yéegul mu ne wa taawanu alal birri wa taqwa suratul maida mu ne wa taawanu dimbalante leen alal birri ci mbaax ci giiw wa ak ragal yàlla loolu duñ ci taxawaat parce que buntu bii ñu génn de garab gi lenn li ko njëkk a composé muy alquran benn côté bi di alquran benn côté bi di alquran baaye bokkoon na ci yim indi woon waaw wa alal birri wa taqwa moo doon avant dernier u bi mujj woon indi aata muy indi wal takun minkum umma <laughs> voilà foofu daa am luñ ko bëggoon a leeral après biñ na xaaral après dañ ko fàtte mooy voilà walillahi alhamdu wal minna wal takun minkum umma tuy yad'una ila al xayr lu tax xam nga c'est une question légitime <coughs> mu nit mën a wax ne yow min boobu kan moo la ne lu tax lu tax man da nekk partitif parce que am na ci boroom xam-xam ñu koy wax kene min bi ngay doon ne du tabidiya wal takun nam nekk minkum bokk ci yéen lu tax firiwu ko noonu ummatun benn mbooloo boo xam ne ci yéen jullit ñi yad'una dañuy woote ilal xayri ci giiw ñu ne la lool ginu lëng waaw li gën a lëng mooy li ñu waxoon wal takun minkum mooy min bi bayaan la na nekk yéen minkum mooy di day leeral mooy yéen ñépp umma nekk leen yéen xeetu yonent way sa sam xeet woo xam ne day woote jëme ci yiw waaw dañoo bay wax lan moo tax ñu nootal loolu par ma ne xaaral après mu ñëwaat génn ci sama xel génn ci walillahi alhamdu wal minna nañ ko ñambaas door a dem li koy wane mooy beneen laaya bi beneen laaya bi boroom bi tabaaraka wa taala ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar loolooy leeral ne kon min bi du bayaani ya ne yéen da ngeen nekk yéen xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam xayra umma xeet bi nga xam ne moo gën uxrijat boo xam ne lees génne bu ñu génne lin naa ci ngir ñin ñi waaw te critères yim leen tagge yim leen ràññee ci biir lin ñi mooy ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar mooy da ngeen di digle lu baax di tere lu bon te loolu mooy woote jëme ci yiw yoolu mooy xayr gi borom bi wax tad'una ila al xayr waaw yad'una ila al xayr ummatun yad'una ila al xayr mooy loolu buy woote jëme ci yiw mooy lii te kon que loolu da ne yéen xeeti yonent lay saasaam lépp xam nga boobu aaya bi ñu wax sànq kenn neewul ne non loolu ulama yi lay wax ne yéen yéen boroom xam-xam yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas loolu mooy boroom xam-xam yi yéenay ñi gën xeet mooy xeeti yonent lay saasaam dëgg la ñoom ñooy ni ci ñoom waxtaan ya ndax ñoom ñoo doon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñooy seeni ndono waaye mooy xeej bi yëpp la waaw. xeet yonent bi saa saam yëpp boo ko jëlee ñoom ñoo gën leen xeet yi loolu lay tekki waaw te lii leen borom bi ràññee mooy di digle lu baax tey tere lu bon te loolu mooy li nga xamante ne mooy alxayra gi na ila alxayri moo tax kon umma boobu ñëpp la mais sauf que comme liñ la ko leerale woon ne sauf que nag selon ku nekk ak fan ci toll waaw ku nekk ak yow sag woote nan la toll waaw kon xam nga loolu la kon mooy xayra umma <laughs> kon mooy bu nee yéen wal takun minkum min boobu bayaan yéena day leeral aaya ba ko gën a leeral waaw këne mooy yéen ñépp na ngeen nekk waaw yéen na ngeen nekk ñuy wootu jëme ci yiw ku nekk nag échelle ba nga nekk waaw léegi nag kon walillahi alhamdu wal minna kon aaya bii wa ta'awanu 'alal birri wa loolu gisoon nañ ko ci bunt bi ñu weesu kon jarul ñu ñëw suratul maa'ida la aaya deux mu ne wa qaala mu ne borom bi tabaaraka wa ba léegi di ñu wax beneen li nga xam ne moo composé garab gi alquraan hein comme ni mu ko waxe woon ci njaal beenu euh, li nga xam ne mooy euh, mbëmbëstal mi ci introduction bi al imaam rahimahullahu ta'ala mu ne wal mu ne wal asr innal mu ne wa qaala ta'ala wa qaala ta'ala mu ne borom bi nga xamante ne nii moom moo kawite yéegul de nee na wal asr innal insaana lafii xusr illa alladhiina aamanuu wa 'amiluu s-saalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr waaw muy suuratul asr mu ne qaala taala borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegu de nee na wal maa ngi waat ci tàkkusaan wal maa ngi waat ci jamono walla asr maa ngi waat ci dundug yonent bi salaat salaatu wassalaam jamono jum dundu innal insaana dëgg-dëgg nit la fi xusra mu ngi ci toskare mu ngi ci pertange mu ngi ci pertange wu rëy waaw illa alladhina ba mu des nag ñi nga xam ne amanu dañoo gëm wa amilu saalihaat tey jëf jëf yu rafet ya watawaasaw te ñu nekk ñoo xam ne dañuy dëkk kese di di di dénkante bil xaq ji dëgg watawaasaw di dénkante bi sabri ci muñ waaw muy suuratul asr waaw lii nii mooy kon dimbaliwante lan ci digg ci ci ci ci ci ci ci birra taqwa waaw moo tax ñuy dénkante bil xaq dénkante dëgg waaye bu leen lu metti dalee wala safaan boo xam ne bëggu nan la wu ñu ko woon noonu mu metti ah ñuy dénkante muñ ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne que ni dogalu yàlla la ak yi nga xam ne mooy tax nga mën a nangu dogalu yàlla waaw mu ne qaala al imaamu ash-Shaafi'i rahimahu llahu ta'ala kalaaman ma'naahu inna an-naasa aw aktharuhum fi ghaflatin an tadabburi mu ne al imaamu al imaam ash-Shaafi'i muy Muhammad ibn Idris lo ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala al imam al alam ah nga xamante ne nii du du du du du du du du du du ku ñuy présenté ni Allahu akbar muy Muhammad ibn Idris ah ash-Shafi'i al-Muttalibi Abu Abdillah moom xam nga waaso mbay maamam mooy wa mooy euh, gis nga Muttalib biñ naan Abdul Muttalib Abdul Muttalib maamu yonent bi saa saa xam nga tuddul mooy Shayba la tudd mais Muttalib bi nga xam ne moo ko jëlee woon euh, di frère Hashim di baayam ah ah Muhammadun na Abdillahi Shaybata Hashim Hashim boobu di bàyyi Seydina di bàyyi ci Abdul Muttalib dafa amoon frère bu tudd Muttalib waaw waxoon nañ ko fi fan yee këne bi Haashim génnee àddina bàyyi doomam bii di ba Medina ñu ñu bàyyi ko Medina frère am bii di di Mutalib ba mu jógee Sham dafaa jaar ne du ma bàyyi sama suñu suñu deret sama doom suñu doom duñ ko bàyyi ci ay côté ndayam te duñ ko yóbbu fa nga xam ne foofu la ay bàyyam dëkkoon di Quraysh di sama mag <laughs> dem jëlaale ko di ñëw teg ko ci gëléem gi dugg biir Quraysh waa Quraysh waa Makka gis ko waaw bi ko gisee nag ñu jàpp ne hee Mutalib waaye daa jëndub jaam waay ñu naan na hee waaye Abdul Mutalib waaye ah, ah, ah, Mutalib am nab jaam mu naan leen yéen yéen lu ngeen di wax nii yéen kii di sama doomu frère bi Hashim kii di doomam gi nga xam ne moom lañ si ci woon bi mu nee tout tànk ni yóbbu ko fi nga xamante ne mooy mooy Yasrib moom laa jëliwaale woon moom laa indi nii moo nekk sama ginnaaw tur ba nag law ñu naan ko Abdul Mutalib waaw mais Shayba la tuddoon gis nga Mutalib boobu ah moom xam nga mooy maamu mooy mooy maamu Ubayda Ubayda bi bi njëkk bi bi bi euh, kooraa kooroon ak ci waa Quraysh euh, keroog Badar xam nga nekk lay saa saam dane woon waa bi waa ñu Utba bi ñu doon tudd ci jotaay bi weesu wabna Rabi'ata lil Addaasi qaddamahu hadiyatan inaban boobu noonu wabna Rabi'ata boobu bi euh, Utba ak Shayba ibna Rabi'a ñoom ñaar bi ñu génnee ne dañuy corps à woo doomu ak al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ah <laughs> ñoom ñu taxaw ah ngir ñu ne yonent lay saa saam akhrij lana akfa'ana min qawmina keroog Badar waaw fekk dañoo génn ne dañuy ñoom dañuy corps à corps waa trois jeunes yi génn ñu ne leen yéenee ñan ñu ne ñun ay jën lañ ci lamsaar ñu ne akfa'un kiram Utba ne leen akfa'un kiram mooy yéen de ay ay ay nawle ngeen yu tedd waaye du yéen lañ soxla ñun suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge Medi Makka ñëw daw si ci yéen Yasrib ñooñu lañu soxla tey laaleeg ñoom ci première xare boo xamante ne moo xew diggante yéen ñii di woote diine ju bees ak ñun waa Quraysh kon nag muy Utba yëkkati kàddoom aji wax ca ñoom ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhrij lana akfaana min qawmina waaw suñuy nawle te bokku ci suñuy ñoon Quraysh te bokk te nekk ci biir mbooloo sa mbooloo mi ñooñ lañ soxla mais soxlawuñ waaye waa Ansaar même bu dee ne minimise wuñ leen de tedd nañ waaw yeneen may sa saam ne qum ya Hamza waaw qum ya Ubayda Ubayda boobu mu ne yoxoon jógal Ubayda mooy ibn al Harith ibn al Mutalib Mutalib boobu nag frère Hashim la moom mooy maamu Seydou imaamul mu euh, Muhammad aki euh, as-Shafi'i waaw moo tax ñu ko al-Muttalibi te ñoom mu di yonent lay saa saa wax ne Muttalib ñu rek waa Muttalib mooy banu Muttalib ak waa banu Hashim ñoom dañoo ma a nekk benn ci jaahiliya ci l'islam yi benn lañ moo tax yonent lay saa doon leen boole ci yu bari yoo xam ne waa banu Hashim dañ ko doon am ñoom da leen doon teg même degré waaw <laughs> kon al imaam as-Shafi'i foofu la kiiwe moom nag mu ngi gane àddina moom al imam ash rahmatullah la cinquante la cent cinquante la la gane àddina la juddu ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina la deux cent quatre gis nga cinquante quatre ans la dund lo cinquante quatre yu barkeel ma sha Allah <laughs> bariwul ku ko jege ci wallahi <laughs> bariwul ku ko jege ci we ku gis poussière ash-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ah mu ngi dëppoo côté bi mu juddoo côté sept cent soixante euh, génn àddina côté huit cent vingt ci atum grégoire bi nga xam ne moo nekk ren deux mille vingt at moom bu dee ci loolu ngay natte mu ngi gane àddina l'an sept cent soixante-sept génn àddina l'an huit cent <laughs> imaamu Shafi'i borom mazhab bi nga xam ne mooy ko siiw ki waaw euh, borom téere bii dégg nga saa bu ñuy ubbi ñu naan euh, euh, yaqulu al imaam al haafiz an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i voilà kii mooy seen sëriñ moo tax ñu naan ko ash-Shafi'i waaw taalibi imaamu Malik ibn Anas waaw. sëriñu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal boroom ngir mi tamit hanbal yi ah rahmatullahi alayhi nga xamante ne qad mala ad-dunya ilman wa fiqhan wa wara wa wara waaw feesal na addina bi moom ak Shafi'i yi ci xam-xam radiyallahu anhu ah xam-xamam bu dégg gu sewam ci diine waaye ak sàmmoom allahu akbar allahu akbar hmm? mu ngi noonu de <laughs> waaw nga xam ne euh, usulul diin usulul fiqh bopp moom mooy ci ko njëkk a def gis nga usul usul liñ naan la usul ci wàllu fiqh mooy ci njëkk bind téere waaw te ki ko suggéré woon mooy mbokku taalibeem bi Abdurrahman ibn Mahdi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp taalibe la ñoon ci imaamu Malik rahimahullah moom moo ko waxoon ne ko boo ñu boo defoon ne benn téere boo xam ne ci wàll wi mooy ki ci njëkk bind li nga xamante ne mooy téere moom al imam ash-Shafi'i kon nag rahimahullahu taala akbar <laughs> mu ne qaala al imam ash-Shafi'i rahimahullah wa yal na boroom bi yërëm ko gërëm ko wa ardaahu waaw te gërëm loo kalaaman kaddu boo xam ne maanaahu maanaam mooy lii inna an-naasa gis nga nit ñi ah aw aktharahum wala li ëpp ci ñoom fii ghaflatin an tadabburi hadhihi suura dañoo nekk ci yéegi di di settantal saar bii nii muy suuratul asr doyoon na sëkk moom kese wallahi alhamdulilah doyoon na ci nit ki texe àddina ak alaaxira moom kese bu doon borom bi moom kese la wàcc doy na sëkk waaw waaye kan kan moo ci tadabbur loolu kan moo ci am nekk bi ci settantal ba mën cee génne loolu nga xamante ne trésor trésoru dunya wal axira bi nga xam ne moo koy jëme ci boroomam azza wa jall loolu du ñëpp ko am mu ne kon ëpp nit ñi wala li ëpp ci nit ñi fii ghaflatin dañoo nekk ci géega di antarabburi ci settantal hadi suura saar bi di suuratul asr gàtt na waaye ni mu gàtt noonu la bari ay njariñ waaw géej la goo xam ne ay duusam ay ay ay ay tefes ak tefesam du du du amul tefes waaw allahu akbar léegi kon lii nii la al imaam daal di indi kon gis nañ lëkkaale bi ci digle euh, dimbali woon te ci ba ci yiw saar bi ñaari aay yi mu ci indi wala saar bi mu ci indi ak aay bële euh, ni nga xam ne noonu la ci leere walillahi alhamdu wal kon nag daal di ñu daal di nag dugg na ci xadiis yi muy beneen wàll bi nga xam ne ci garab gii nga xam ne moom la ñu imaam di présenté ci tool bi beneen wàll bi waaw fii nag al imaamu ñeenti xadis la fendi waaw buntu bi ñeenti xadis kese la fendi mu ne abi abdirrahman zayd ibn xaalid al-juhani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man xalafa fi ahlihi bi xayrin faqad gaza muttafaqun alayhi kon xadis bu njëkk baa goog waaw lii mooy xadis bi nga xamante ne ni mooy mu njëkk bi Allahu akbar mu ne waan abi abdirahman mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantala moo doon abu abdirahman nan la tuddoon doo doonoon dàkkantalam Zayd muy Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu am na ñu ne Abu Talha nag mooy dàkkantalam am ñu ne Abu Abdurrahman muy Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu bokkoon ci waasawu mag boobu ci arab yi di Juhayna ah nga xam ne euh, am nañu ne moom Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam am nañu ne foofu la génn àddina ah, ci eh, fin wu xilaafa Seydina Muawiya ala xilaafati Mawlana Muawiya <laughs> voilà radiyallahu ta'ala anhu wa moom Seydina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne nee mu ne qaala nabiyullahi mu ne ndawul eh, eh, yonentum yàlla bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na man jahhaza ghaziyan fi sabilillah képp koo xam ne dafa toppatoo préparel waajal ghaziyan koo xam ne day génn ngir xare ji fi yi ci yoonu yàlla faqad ghaza kooku ko waajalal préparel ko la mu yóbbu arm ya mu yóbbu waajalal ko bu dee waruwaay mu aal ko oto wala aal ko waruwaay wala jëléem wala yooyu wala am na arme mu jox ko wala mbubu koŋ mu jox ko ab casque mu jox ko lépp lu mu fay soxla wala provision jox ko ko waajalal ko kooku moom faqad gaza même waajooj bu demul kooku moom moom moom xare na <laughs> voilà allahu akbar waaw mu ne wa man fii ghaziyan fi ahlihi bi xayrin faqad gaza <laughs> waxuma la koo kese waaye képp koo xam ne dafa bàyyi dafa wutu koo xam ne dafa xare ji mu toog mu mu nekkal ko ginnaawam assurer ko intérim am intérim am ci njabootam lépp loo xam ne moom lañ soxla ci ak toppatoo mu toppatoo la leen ko taxawu leen ko ah kooku day faqad gaza kooku xare na faqad gaza mooy lan <laughs> comme la al imam bi misluhu fil ajr waaw wa in lam yaghz wa in lam yaghz haqiqa même mooy ne day am li nga xamante ne lu mel ni payu kooku lay am ci xare ji même bu dee ne réellement nii mooy mu ngi nii kë këram la moom demul ca terrain de guerre ba waaw waaw moo tax al imaam ibn Hibbaan ci mu ne bala ñuy ñëw foofu mu ne rawaahu soloo ko mu ne muttafaqun alayhi ma al imaam al Buxaari al imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo waaye na ko noonu seen sëriñ al imaam Ahmad ibn Muhammad soloo ko noonu waa kutubu sitta ñoom ñëpp ñëpp ko solo mooy as-sunanul arbaa ak ash-shaykhaani solo nañ ko na ko noon al imaam Ahmad rahmatullah alayhi eh, ñoom ñépp solo nañ ko voilà kon al imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul jihaad was-siyar baabu fadli man jahaza ghaaziyyan aw khalafa aw khalafahu bi khayr mu ne haddathanaa Abu Ma'mar mu ne muy Abdullah ibn Amr Abil Hajjaj Maysara rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdul Waris mu nekk ñu nettali ma Abdul Waris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi rahmatullahi alayhi qala haddathana al-Husayn mu nekk ko nettali ma al-Husayn mu al-Husayn ibn Zakwan al-Mu'allim moom la al-Husayn al-Mu'allim rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qala haddathani Yahya mu nekk ma nettali ma Yahya ibn Abi Kathir muy Salih ibn al-Mutawakkil rahmatullahi alayhi qala haddathani Abu Salama ma ne ki ma nettali mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri rahmatullahi alayhi al-Madani rahmatullahi alayhi qala haddathani Busr ibn Sa'id mu ne ki ma nettali mooy Busr ibn Sa'id al-Madani al-Abid rahmatullahi alayhi mu ne qaala moom moo ne haddathani nettali ma Zayd ibn Khalid gis nañ ko sànq al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khayrin faqad ghaza nii la ko al imam al Bukhari ñende naka waaye nag al imam Muslim rahmatullahi alayhi moom mu ngoon ci kitaabul imaara baabu fadli fadli i'aanati al ghazi fi sabilillah mu ne haddathana ar-Rabi' az-Zahrani mu ne suñu sëriñ bi ar-Rabi' hmm? mu ne Abu Rabi' ma naan Rabi' Abu Rabi' az-Zahrani rahmatullah alayhi di Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki rahmatullah alayhi moom moo ko solo al-Basri al-Baghdaadi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanaa Yaziid mu ne ya'ni ibn Zuray' mu ne ki ñu nettali mooy moom ki leen nettali mooy Yaziid imaam Muslim ya'ni ki ñu jublu mooy ibn Zuray' muy Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri rahmatullahi alayhi qaala haddathana Husayn al-Mu'allim mu ne Husayn al-Mu'allim moom lañ gis noonu muy Husayn ibn Zakwan al-Mu'allim rahmatullahi alayhi qaala haddathana Yahya ibn Abi Kathir moom lañ gis sànq an Abi Salama moom la gis nañ ko sànq ci riwaaya bi an Busr ibn Sa'id logo moom it gis nañ ko an Zayd ibn Khalid radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala nabiyullah riwaaya bi texte laf bi la al imam an-Nawawi indi ci li nga xamante ne mooy mooy euh, euh, Riyadus Salihin mu ne qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam man jahhaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza léegi nag ñu ñëw ci liñ doon wax sànq ne al imaamu Ibnu Hibbaana rahmatullahi alayhi soloo na ko tamit mu yokku ci benn mbir mu ne <laughs> loolu euh, day wane ne kon faqad gaza mooy est ce day tekki ne waaja mu nga ca toolu xare ba alors que dafa waajal waaji kese mais demul mooy am na lu fayam voilà loolu la <laughs> waaw <laughs> moo tax euh, ci beneen riwaay boo xam ne da koo soloo moom al imam Ibn Hibbaan mu ne kutiba lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajrihi shay ghayra annahu voilà mu ne dañ koy bindal lu mel ni payu ka xare ka mu waajalal ba mu dem mën a xare sauf que du wàññi ca payu kookee dara voilà kon nag mu ngi noonu la rahmatullah alayhi kon euh, euh, am na it beneen riwaay boo xam ne man jahaza ghaziyan hatta yastaqilla kaana lahu mithlu ajrihi hatta yamuta aw yar ja waaw loolu it beneen eh, eh, yokkula la nga xamante ne ni bu ci am la mu ngi noonu le kon mooy ne eh, loolu day war ne kon jëf yu dimbaliwante bunt bi mu ko indi ci dimbaliwante ci yiw yow manoo dem fe manoo dem xare wala boog pour X mais kii dem nga man koo waajal toppatoo ko ba mu mën a dem waajalal kooku loolu bu ko xeeb te loolu gisoon nañ ko ci hadis bi ñu mujj woon gis ci jotaay bii ñu génn ci buntu bale bi nga xam ne ci la jeune boobu jóge aslam bëggoon a xare yonent bi ne ko nag yonent bi saa saam trouvé wul lu ko jox mu ne ko ah man de damaa bëgg xare mais aw ma lu ma waajale hmm? yonent bi saa saam ne ko man de aw ma lu ma la jox waaye demal nga gisi diw waaw ndax moom waajaloon na waaye dafa far feebar waaw mu demee. mu jox ko léegi kooku noonu comme loolu kooku loolu mu def mooy non seulement moom waxoon nañ la feebaram gi daa taxoon même bu waajalul woon kenn sax moom am na yoolu ko xare ji waaye le fait mu waajal keneen beneen yool da ci yokk kon loolu ñu ciy gis dimbali woon te ci ci li nga xam ne mooy buntu yiw di bintu jihaad yow boo mënula demit loo ci mën a participer defal maadaama fi sabilillah la li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir li nga xam ne mooy kàddug yàlla fee féete kaw yow na nga ci taxawe mooy bokkal daal ci chaînon bi yow na nga ci bokk ci chaîne bi kon nag te képp koo xam ne dafa wutu koo xamante ne bu dee ne waajaloo ko directement mais nga ne ah man de sa fas yi nga nar a bàyyi wala sa xar yi nga fi nar a bàyyi sa gannaaw dinaa leen toppatoo di dem di leen sa euh, bu nekk dinaa fa dem di leen toppatoo di leen wëgg di leen def li ñu war a lekk wala sa ganaar yi nga fi bàyyi wala yu mel noonu loolu rek bu ko xeet waaye rawatina bu dee ay doomam yoo xam ne wala moo leen doon yóbbu école yow nga ne bon kon man fekk yaa ngi dem dinaa fexe man maa koy def di leen yóbbu école wala boog wala wala yow faam nga wala léegi moom dem dem na yow gën a waaw xale yi ma danaa leen toppatoo di leen toggal wala yu mel noonu mooy lu mel noonu noonu voilà loolu la naan wala mu wutu ko man xalafa ghaziyan te képp koo xam ne dafa wutu ci yiw koo xam ne dafa xariji taxawal ko ginnaawam ci yii nga xamante ne nii yoo xam ne di di sàmmonte këram ak li nga xamante ne di toppatoo njaboot ga faqad gaza kooku day am yoolu ko ka nga xam ne moom lay defal lool te dem xariji kon nag mu ngi noonu kon nag xadis bi war nañu wax xadis mille trois cent six kon al imaamu rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis